بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أهداه ويخشونه ولا يخشون أهدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبهوه بكرة وأسيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رهيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك صاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا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 نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أهدا ويخشونه ولا يخشون أهدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم كلماه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبهوه بكرة وأسيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً تحيتهم يوم يلقونه سلام وأد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلنا أرسلناك صاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله يسير سراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأول في آخره والآخر في أوله الظاهر في باطنه albaatin fi zaahirihi alima ma kaana wa yaalam ma yakunu wa yaalam ma lam yakun wa yaalam law kaana kayfa yakunu alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin allazi arsala muhammadan bashiran wa nazira wa daa'iyan bi iznihi rajan munira waxtaara muhammadan ala jamii xalqihi sagiran wa kabira wa ashraqat al ardu bi nuuri risalatihi barran wa bahra wa kaana rabbuka muhsinan qadira ashkuruhu subhaanahu wa taala wa ahmaduhu إذ هدانا إلى الإسلام كرما منه وإحسانا ولم يزل سبحانه وتعالى بالإحسان جديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد نزه ربه عن الشرك wa kabbarahu takbira wasalaatu wasalaam ala talati alxaq bilxaq naasir alxaq bilxaq xaadimi alxadrati alqudsiya ayni raxmati rabbaaniya nuurul asraar wa sirrul anwaar aynul uyun mansha'u shu'un majma'ul bahrayn sayyidil kawnayn wa saqalayn mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xiyaari anam wa ashaabi al abraar min al muhaajirina wal ansaar wa taabi'ina al axyaar wa man iqtadaa bi hadihim salaatan wa salaaman yataaqabaan taaqub al ashi wal ibkaar wa baad fa tahiya lil ixwaan wal asdiqaa'i attahiya lil jiraan wal ahibbaa'i attahiya lil munaadiliin الأجلاء الذين هم في بقاع شتى يصدون حجمات الأعداء التحية للذين كافحوا وجاهدوا لإنجاز هذا اليوم العظيم yowmu alladi xayruhu amim yowmu ihya mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam albatal albaasil alsindiit almiqdaam alabi alladi lam yulad mislahu qat walan yulad mislahu iwat ashkuru ixwanana allazina xadaru min أماكن بعيدة في داخل البلد أو في الخارج في هذه القارة أو غيرها من القارات الله يجازيكم خيرا أشكر وأمجد الذين جاءوا من موريتانيا خصوصا أولاد الديماني والحاضرين من مالي وبوركينا فاسو ونيجر وساحل العاج وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وجزر رأس الأخضر والذين جاءوا من ألمانيا إيطاليا إسبانيا حتى من أقصى جنوب أمريكا ألا وهي أرجنتين ولا أنسى أبدا الجاليات المغربية almutawaajirin fi Sénégal wa uxassisu tahiya alladina yaishuuna maana alyowma min almamlaka alxasaniya almaghribiya nashkurukum shukran laa yughadriduhu maatix wala yablugh qaarahu saabix wa natamanna min allahi subhanahu wa taala lakum tuulal umur wa sixatal badan wa xasanatan fi dunya wa xasanatan fi alaaxira wa an yajalana subhaanahu wa taala min ibaadi saalihiin alladina laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun bi xormati sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam allazi huwa baabul abwaab wa huwa baabullahi wa xaazinu fadlihi mbokk yi mbokk yi sëñ bi nee mu ngi leen di nuyu ñu ngi dellu di sukk di raam mu ne ñu ngi dellu di sukk di raam di jébbalu di delluwaat ci borom bi ne di jébbalu di delluwaat ci borom bi di nangu ne mooy borom sañ-sañ mooy borom coobere ne di nangu mooy buur bi mooy boroom sañ mooy boroom namel mooy aji moom mooy kiy sottali kenn amul dogal ci moom mu ne mooy aji moom mooy kenn amul dogal ci moom mooy cayi amul dorte ca njëlbeen mu ne mooy ceey amul ndorteel ci njëlbeen mooy faw amul jeextal ba abadan mu ne mooy faw amul jeextal ba abadan sut na ne sut na tiim na tiim na mooy ki ronu mooy ki kanam mooy gannaaw mooy kanam moy gannaaw lum ne waaw ne sëñ bi nee buur bi ni mu ne waaw déedéet bu kenn dootul jëriñati ne déedéet bu kenn dootul jëriñati bu yàlla ne déedéet ne waaye bu yàlla ne déedéet waaw bu kenn dootul jëriñati ne waaw bu kenn dootul jëriñati yàlla pekkeew na. ne yàlla pekkeew na. yàlla mooy ki ndar mooy ki ndar kepp. képp képp ku gongeeku. ci borom bi la subhaanahu wa taala. ci moom dong mooy ki nekkam dëggu. ne moom dong mooy ki nekkam dëgg. ku dul yàlla. ne ku dul yàlla. aw gar gaar dong nga. aw gaar gaar dong nga. bés jot na newoo fi woon. ne bés jot na newoo fi woon. bés jot ñu nexal la. ne bés jot ñu neexal la. bés a ci kanam dootoo nekkati mukk. ne bés a ngi dikk ci kanam dootoo nekkati mukk. sang bi nee ne yàlla nañ yàlla yéreem yaara bi boo taqamti ne boo taqamte ko. yàlla ngay séentu. ne yàlla ngay séentu. doo doo gis buur bi. moom mooy ki yuqeel ay tànk ne ngir moom mooy ku yëqal ay tànk boo yootoo yàlla ne boo yootoo yàlla danga ko romb danga ko romb ngir mooy loxo ne mooy ki tàll loxo boo téenee ne boo téenee doo gis borom bi doo gis borom bi ci kawam nga taxaw ci kawam nga bi doo mooy ki la tiim. ne boo gëstoo. doo yem ci yàlla. doo yem ci yàlla. moo wëlbati ndong li. moo wëlbati ndong li. kenn du kenn. ne kenn du kenn. bu du borom bi subhaanahu wa taala. kenn du yàlla ku dul yàlla. ne kenn du yàlla ku dul yàlla. lu dul yàlla du yàlla. ki am boroom. ne ki am boroom. ki am moroom. ki am moroom. motul boroom motul mot boroom. kamot boroom amul moroom ñu koy kañ sang bi nee na ñu ngi koy kañ ñu ngi koy bakk ñu ngi koy bàkk ñu ngi koy jiin ñu ngi koy jiin di nangu ne di nangu ay jaam képp lañu ay jaam képp lañ moom dong mooy boroom moom dong mooy boroom sang bi nee na yàlla nañu yàlla baaxee yaa rabbi mu ngi ñaan ci ne mu ngi ñaan ci boroom bi ay duusu ngëneelam ay duusu ngëneelam ay walangaanu xéewalam ay walangaanu xéewalam yàlla bu mu dakk di walwali mukk yàlla bu mu dakk di walwali mukk ci kaw Seydina Muhammad ci kaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jigéen mosta meññ ku ni moom ne jigéen mosta meññ ku mel moom daa iman abadan daa iman abadan jigéen dootul meññ ku ni moom jigéen dootul meññ moom kenn dong la woon ci nguurab yàlla ne kenn dong la woon ci nguurab yàlla dootul tollante ko ti mukk doo tollante ko mukk sallallahu alayhi wa sallam ne sallallahu ñu ngi sant yàlla sang bi ñu ngi sant yàlla di ko dellu di santaat di ko dellu di ko santaat ba ñu boole ba ñu boolee ci xeetu ngeen ci mbindeef yi xeetu ngeen ci mbindeef yi mawlaana muhammad mawlaana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi sant mbokk yi sang ngi sant mbokk di leen gërëm. di leen kañ. di leen kañ. di rafetlu seen jëf. di rafetlu seen jëf. yal rafetlu. sang bi nee yal na ko yàlla rafetlu. wallahi yàlla rafetlu na ne wallahi yàlla rafetlu na ko. kenn du jóg tantal Seydina Mohamed. ne kenn du jóg tantal Seydina Mohamed. Euh, moom dong tantam. moom dong muy tàntam caaxaan bokk ci. caaxaan bokk ci. mbuurante bokk ci. mbute bokk ci. yàlla ñàkk ko nangu. yàlla ñàkk ko nangu. ne yàlla jomb na loolu le. suñ jotaay bi. ne suñ jotaay bi. yàlla na ko yàlla boole ci jotaay yi mu gën a nangu. yàlla na ko yàlla boole ci jotaay yu mu gën a nangu. bi xormati Seydina Mohamed. bi xormati Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. sant nañu ñëpp. ne sant nañ ñëpp. amul benn daaira. ne amul benn daaira. ci daaira yi. ci daaira yi. bu dul gis nañu taxawaayam gis nañu taxawaayam gis nañu cofeelam gis nañu cofeelam gis nañu mbëggeelam gis nañu mbëggee mbëggeelam lépp loo xam ne def na ko lépp loo xam ne def nañ ko ci zahir ci zahir ci baatin ci baatin yépp gis nañ yépp gis nañ ko eh, ne daayiratul ixlaas lil muxlisiina wal muxlisaat xayaatul afida daayira Zanzabil tawfiq nadratul naim alhamadun annasihatu lillah nuurul absar daayira Mam Jaara Buso alkawsar zamzam salsabil tasnim liwaawul hamd nuurul huda zaharatu nufuus xunafa manbau saada misbahu zalaam nu barakatul anaam rayhaan almuslima jafaraabi sub xuratul uyuun tawfiq mbambara ganjaay ker tay ker a kër maam anca ngooj mu ne suñu mbokk homme de loi yi xarit yi sopp yi am du jàmm yi dëkkandoo yi wëllëre yi ne kenn ku nekk nee na te jëf na ne li ñu tuddee Seydina Mohamed kenn du ko ci raw dana njëkk ci waar gi dana gën a yaatule mbéyam dana set te moo koy mujje sang bi nee ne yàlla yàlla fay leen ne xotti gerte bi gën a tuuti mbuus bi gën a tilim ñu sànni ko ki ñi ko teggil yal na yàlla teggiwaale sa coono àdduna teggi sa coonoy àllaaxira ne yàlla mun yàlla na ko yàlla def ne waa rajo yi yi fi teew yépp Sud FM RTS Dunia Walfajri Saalum ak xam ne nit ki jaam la seen tur desul ci xelam ne fàttewul kenn nekk ne ku nekk sa jumtuwaay di luy daw di lu ñuy samp di lu ñuy aj ne gis na lépp ne balaa mu koy gis Seydina Muhammad moo ko njëkk a gis sang bi ne ne yàlla ngeen raw ba faw ne Muhammad yàlla na feeñ fang ci yéen te yàlla ci barkeem sallallahu ne mu ngi nuyu kilifa diine yi kër bu mu doon ci kër yi ne xeebul kenn tuutelul kenn jàmm la ñépp ne yàlla jàmm jooju sax bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ne lii dey lañu mun ne bu ko la joxoon lu ëpp lii du ko jombale Seydina Muhammad ne yàlla na lu ëpp lii moom ak ñun ne suñu doole fii la toll ne yàlla nañ yàlla may lu ëpp lii bi xormat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nee mu ngi ñaan mbokk sëriñam yi ne nañu toog ci der bi ne borom siisi ñu bàyyi leen seen siisi ne war der war siis ci benn jëmm ne benn dina sooxe benn dem kanam ne te tey jii iblis ngemb na dem ci sëriñ si dem ci nitu yàlla yi dem seeni sët dem seeni doom ne fitna rey na tey ni sun baay doon toog ci minbar di xutba tey ñooñu ñooy toog ci tribune taggatuñu leen taggatuñu leen ci seen diine nay tagg buur buuri àdduna yi ne tantal Seydina Mohamed ne maa ngi sant président maa ngi sant ministre bi bi gouverneur bi ne kooku mooy kan nekk fi woon nekk fi woon tey la fi nekk fan yu neew mu dem ànd ñu fi nekkoon ana ñu fi nekkoon sang bi nee ne bu ñuy tararari nga fekke ne malaayka yi nga yaakaar ne malaayka yi dem joomal xiyaamati ne seen bàmmeel yaa ngi leen li rab weñ sax du fa jaar sëriñ si ne sëriñ si. doomi sëriñ si. doomi sëriñ si. milité leen ci Seydina Mohamed. nee ngeen milité ci Seydina Mohamed. du xewi mukk. nu di xewi mukk. képp ko ànd ak moom. képp ko ànd ak moom. doo xewi. ne i àddina yi dañuy xewi yàgguñu waylewuñu te dañu weyle ne képp ko ànd ak ñoom doo weyle doo wayle doo fi yàgg da nga xewi ànd ak seeni xewi boo ñaanee yàlla du la tontu sang bi ne ne na seet bekkoor bi feebar yi dul weer njëg yi yéeg rek njàng yi yàqu doom yi fudd rek kenn jëmatul kër ñu gis loolu ne pat patarar di mooy sama taalibe xaw ma ndax dafa détourné xaalis bi xaw ma ndax loterie nationale la dafa sàcc kees dafa njublang dafa wor dafa xaasaatu bu la joxe enveloppe bi nga tëb jàpp ko bu waroon a fóon sa loxo yaay fóon loxam te dërëm bi kese moo tax ndëb du benn waliw du benn nit yàlla sang ne na ngeen delloo ci borom bi ñii danañ xewi ku ànd ak ñoom danga nga xewi ne ana ñu fi nekkoon jeex nañ ne Blaise Diagne ak sëriñ Touba radiyallahu anhu ñoo mengoon jamono ne demal ci bàmmeelam sang bi ne doo fa dajak picc demal fi xaadim rasul tëdd nit ñi ñaa ngi raam rek ay junni junni kii yàlla la woon kii àdduna la woon jeex na kii du jeex abadan sang bi nee na yàlla na yàlla fay yàlla ne million yi dafay jeex états yi dañ ko wàcc kat kat yi danañ gunge sëg ba keneen donn ko di ko daago te duñ ci mun dara sang bi nee na ñu gasal la tu lu tuuti motul deux mètres ci guddaay motul cinquante centimètres ci yaatuwaay dugal la ci biir teg ay xeer sa dënn teg ay xeer sa biir balaa ngay xaweeku di dépp teg ay xeer sa ndigg balaa ngay xaweeku di jaaxaan ne ana sa éponse lumière yi sang bi nee ne mu ngi ñaan sëriñ si nee na ñu dellu ci yàlla ne bu dul loolu karwaas bi dana metti de ne karwaas bi dana metti ki xamul bu dee te tooñoon yàlla dina ko toléré waaye ki xamoon topp nafsam bu dee ne yàlla du ko toléré de sang bi nee yàlla na yàlla dimbale ñu ne nguur bi xasu leen de ne ndax danga dem soow ñëpp xam nañ ne neex na war a watina buñ ci defee suukar waaye bu ci weñ tongee te dimbaluñu ko balaa muy tal boppam rek laf yi tàllalu ak eh, keneen waaye du moom de ne adduna bi boo ci duggee da ngay tëx gumbo doo talati yaa ngi dañal rek xataa zurtumal makaabir ne jeex na ne alxaji malik radiyallahu anhu li mu waxoon mooy dëgg أتجمعون ما لا تعقلون أتجمعون ما لا تعقلون وتبنون ما لا تسكنون وتكاثرتم وتكاثرتم حتى زرتم المكابر noonu rek ne yéen a ngi tabax lu ngeen du rappal mukk yéen a ngi dajale lu ngeen du jeexal mukk ba jaas maa moom lii kii mooy seet bi suma taawul ak moom oto bi maa ko moom ma magasin bi maa ko moom ba nga kàdd kàdd rek ñu yóbbu hôpital dee na ñu dugal la ci morgue bi nangoo laal néew tey néew sa kaw néew sa suuf tey ñu wàqi dugal la dootoo del si ba mukk sang bi ne tey ñu góor góorgóorlu tantal Seydina Muhammad ñi ci sonn weñ yi di leen gaañ weñ di leen gaañ. ñaq bi ñaq bi. nga jël cere yu des. nga jël cere yu des. ndawal yu boo yooyu. di ko jox ñooñu. di ko jox jiital biiram. ne ki jiital biiram. taxawal benn pasero rek. taxawal benn pasero rek. ngir enveloppe bu gàtt bi mu lay jox. nga li gën a duuf jox ko. ne boo dajeek Seydina Mohamed. wallahi doo sëgg. sang bi nee na yàlla yàlla fay yàlla ne kilifa yi yàlla may ñuy wax nañu ànd ak sago nañu ànd ak sago bu kenn ŋaññi sa mbokk ngir niti jamono yi kilifa jëfam waxam lu mu war a contrôler la ne ma fi nekk moom la ñuy déglu moom la ñuy déglu ngay wax lu xappateeku nu du wàllu kilifa am na koo xam ne am na koo xam ne darajaam darajaam jëmmal na kër na kër ñii jëmmal nañu dëkk ñii jëmmal nañu dëkk ñii jëmmal nañu réew ñii nañu réew ñii askan lañu jëmmal ñii xeet lañ jëmmal ñii dem ba àdduna lañ jëmal ngir seen yiw ngir seen inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan walam la musrikina kaana ummatan ne ibrahima kenn ne yàlla nee na la ngir qualité ngir critère waxam jëfam ne dem na benn doon nekk doomi waliw sëti waliw jamonoy kese kese kër yi nga fi nar a bàyyi yi nga fi nar a bàyyi oto yi nga nar a wàcce mu jaral la sa diine jaral la sa askan jaral la sa ngor ne motu ko sang bi ne ne yàlla yàlla fay yaara bi ne yàlla yàlla fay yàlla bi xormat seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne gàmmu yi nañ ko delloo fi mu nekkoon ne buñ ko defee daañu mucc daañu muccale waaye président maa ngi lay sant ministre maa ngi lay sant sa saaku ceeb bi sa citerne bi sa enveloppe bi bila fayda bu la ko joxee nga lu mu amul am nga lu mu amul ku am Qur'an soxlaati. loo soxlaati. borom licence. borom licence. borom maîtrise. borom maîtrise. borom DEA. borom DEA. agrégation agrégation. bu borom dee. ci saal bi la koy bàyyi. bi la koy bàyyi. wala bureau bi. borom alquran. borom alquran. ba yomal xiyaamati. yonent sang bi nee na yàlla Muhammad nee na. quran. فإنه يأتي يوم القيامة سفيان لأصحابه ne li lay ràmm ba nga jégg siraat dana tolloog li la giñax safara abadan lawakal la sang bi ne ne gàmmu yonent bi ko moom nañu wax ci moom ba bët set ki koy déglu dana jeex ci yonent bi bëgg ko bu tëddee rek dana ko gënt te yonent nee na yonent yàlla Muhammad nee na man raani fi manaamihi faqad raani li anna sheytaane la yatamasal bi nabiin ne képp ku gënt gis yonent bi ci nelawam ne na yonent yàlla Muhammad nee ne bul sikki sàkka bul dengi dengi bul xel ñaar ki nga gis du kenn moom Muhammad nga gis sallallahu alayhi wa sallam ne seytaane amul dëgëre amul doole bay niro ak yonent bi jullit di ko gis ne yonent bi nee ne ku ko gis ci àdduna bi danga ko gis yomal xiyaamati te te gis ku gis yowmal qiyaamati yonent bi aljana ngay dem sang bi nee na allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ne nitu yàlla yépp loolu moo ndekkoon seen mbir dajale ay doomi aadama di lépp di lippoon ñuy ree di xaqataay sang bi nee na wallahi yàlla nekku fa de caay caay rek moo fa nekk sang bi nee na yàlla yàlla dimbali ne seex al islaam ne Mawlana Alxaaji Ibrahima Niass ne gis na ci jamonoom ne boobu mu ngi fare ndaw muy gàmmu di gàmmu di wax ci yonent bi asamaan si xiin dënnu melex taw baas bi fees fa xotteeku rek sotteeku ci kawam ne jëmm ju rafet bi mu ngi muuñ rek di ci ndox mi nekk ci yonent bi rek tooy xepp ba mbubb bi woowaat mu wéy di gàmm ba bët set sang ngi beneen na nag kan mooy def lii bu toqee rek ne fatiha ak salaatul fatiha jégal naa leen ba beneen ne fekk nga dajale nga seen alal yépp waxoo leen dara ci yàlla ne moom nee woon na luñ ma xañ te xañ yu ma yonent bi nañ ko jël xaal mhm. nee na maa ngi ndokkel ak ndokkel maa ngi ndokkel ak ndokkel jëmu Ibrahim weeram dikk na weer boo xam ne taaram du laq ba yomal qiyaamati nangu bañ yàlla taaral na ko rek ci lii la dundoon ba jeex tàkk am na kuy dund loolu tey sang bi nee ne yàlla nañu yàlla suturaal euh, ne Maodo malik si gest na yem ci taalibeem gest na yem ci taalibeem ne ko tey mooy bési gàmmu euh, andi satala andi satala ñu def njàpp ñu def njàpp bu tooy bañ jàppee mu taxaw ci ndeyjoor moom taalibe bi mu taxaw ndeyjoor moom taalibe bi ñu ne allahu akbar mu jàng fatiha tàmbale alif lam mim zalikal kitaab ba guddi gi di xaaj ba guddi gi di xaaj mu daaneel suratul maryama xaaji kaw yépp ci benn rakka ne doom yi ak seet yi kan moo ko mun kan moo ko atan mu jogaat mu jogaat rakay ñaareel mu jàng faatiha ba ñuy noddu minal mu yegg ci minal jinnati wannaas ne jox naa ko Seydina Mohamed ni ñi ne ko lii dem na dayo dayoo wa laysa nafun ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal muxtaari taxtamin mu ne bëgg naa yonent bi bëgg naa yonent bi kese di daanu ay jël di daanu ay jël di yuuxu te toppoo sunnam doo moom du yow topp ko rek sunnam ay jëfam ay jëfam bu ëllëgee nga mangu koom nga mangu nga mangu koom nga mangu bokk ci sappe yu baax yi sappe baax yi xaadimu rasul ne xaadimu rasul Mawlana Cheikh Ahmad Bamba kenn mënutoon a gis jëmm ji kenn mënutoon a gis jëmm ji ngir ngir ñongam ngir ñongam ngir yiwam ngir yiwam jeexam ci yàlla léppam làq na ko léppam làq na ko ne yàlla mu ngi noonu bési gàmmu rek la doon dindi kaalam doon dindi kaalam ba mu set wecc yeew ci ndigam ci ndigam di tàngal ataaya. di tàngal ataaya. ci loxom yu sell yi ci loxom yu sell yi. di ko jox jàngkat yi tagg di ko jox jàngkat yi tagg yonent bi. teewul moom mi ngi jàng alquran. teewul moom mu ngi jàng alquran. bu ñii di daaneel ci njël. bu ñii di daaneel ci njël. muy daaneel kaamil. jërëjëf yal na yàlla fayal. amiin a ñàkk. Mhm. Euh, seq gisee njël foog mu ne ne seq gis njël foog mu saf de. ne yàlla eh, yàlla fay. yàlla yàlla fay. ne lii moo nekkoon gàmmu. ku nekk ku jógoon ci gàmmu. da ngay yiwaat. da ngay jubaat. da ngay sellalaat. waaye jóge ci gàmmu. gën a dëng. gën a bon. déggoo fa li dem ci siraatul mustaqim te njub nee nañu al istiqaamatu al istiqaama afdalu min alfi karaama benn njub mooy gën junney karaama boo doon naaw ci jaww ji di dox ci kaw géej gi te juboo kese la nen la sang bi ne nañu delluwaat ci yàlla ne sant na ñëpp bàyyul kenn fu nit jóge ci réew mi ci biti réew muy Mauritanie ne rawatina uldu daymaan ñoom ñi ganale woon sëñ Tuuba ci ganaar ne tànqam luñu dara ci fii seen coono yépp seneen la waaye fii duñ fi yëg coono lépp def leen neex ñu jege Mali ñu jege Burkina Côte d'Ivoire Guinée Bissau Guinée Conakry Cap-Vert ñi jóge ci biti continent bi muy Italie di Espagne ñi euh, jóge Allemagne am na jëmm yoo xam ne ay bawol bawol lañ ñaan rek moo ko boole ak ñoom ñu dem ba Argentine ci Amérique de Chine waaye liñ ma digoon waaye liñ ko digoon ne boo ñu ñaanale ñu dem ne boo ñu ñaanale ñu dem sa bésu teraanga sa bésu teraanga duñ ko wuute mukk te dagg nañ paas te dagg nañ paas xañ seen bopp xañ seen bopp alal googale alal boobule ñëw teew bees bi ne yàlla leen yàlla fay ne suñu mbokk Maroc yi ne ñu ngi leen di sant ngeen ci sant yi ne marocain yi dund ci dëkk bi ñi jóge Maroc ñëw ne yàlla leen yàlla fay ne yàlla bu yàlla taas seen barke eh, yaakaar ne mbooloo jullit yi ne tey ñu ngi ci ay fitna yal na ko yàlla oyofal ne tey ji Palestine tàng na lool wóor ay nit ndombo tere leen lekk tere leen naan tere leen faju te te lii ñii yépp ay doomi baatu laa ilaha illallah ay julit ni ñoom di lekk di naan di bànneexu di faju fàtte ñooñu sang bi nee na yàlla bu leen yàlla fàtte ne mbokk yi nekk ci iraq nekk ci ron safara yu metti yooyu nattu yàlla yooyu yan ko yàlla teggi Afghanistan di yëf réew Afghanistan musiba yi fa nekk musiba yi fa nekk yeneen réewu jullit yeneen réewu fa nekk nekk ci ay coono yàlla bu mu yegsi fii te fa mu nekk yàlla na ko yàlla fay bay dootul takkati ba mukk neen sang bi nee yàlla de nee ne yàlla dafa indi xat te mooy ci dëgg-dëgg mooy ci dëgg-dëgg yàlla nee man xas naa yaxal ne yàlla nee na man xas naa yaxal te téere ya jiitu woon te téere rawatina alquran suuf si waaye yéwén yi waaye yiw yi ñoo koy mujje kon sang bi nee na nañu yiw nañu yéwén bu ñu yiwul yéwénuñu yahuud yi nasaraan yi seen safara yooyu du deñ suñu kaw mukk par parloo kii murit la kii tijaan la kii xaadir la kii laayen la marsi dabaax yi xaatim yi turaab yi naqasabandi gazali saasali ba junni tarixa yi kenn ku nekk di boddi sa moroom tap mu ne tànk bàyyiñu ko du ñu am jàmm de ne par parlo bi fi fi dañu fi du ñu am jàmm ci àddina bi tey sang bi ne li xew ci àddina bi tey ñuy destiné di xas Seydina di xas Seydina Muhammad pap bi di Benoît XVI ne subhanallah fi toll fi mu toll ci njàng ci njàng li mu tiim ci mbooloo li ci mbooloo ñi koy déggal ñi koy déggal amul wax bu muy wax ci àddina bi amul wax bu muy wax ci àdduna bi bu dul lislaam lay sàllawlu ne allahu akbar allahu akbar sang bi nee yàlla yàlla dimbali ku toll ni Élisabeth di buuri Angleterre dem bay feetu. dem bay feetu. ne am nga nangam ci ay at. ne am nga nangam ci ay at. amoo loo bëggalee sa xeet. amoo loo bëggalee sa xeet. budul nga jël médaille. budul nga jël médaille. yi gën a fort ci sa réew. yi gën a fort ci sa réew. di ko takkal Salman Rushdie. di ko takkal Salman Rushdie. ki xasoon Seydina Mohamed. ki xasoon Seydina Mohamed. jullit yi dégg loolu. jullit yi dégg loolu. kenn yëngul. kenn yëngul. te buñ jógee ne ñun Mohamed. te buñ jógee ñun ne ñun Mohamed. ne Mohamed jëppi nañu. ne waaye ñooñu. mu ngi mel ni ku bëgg a ci géej. mu ngi mel ni ku bëgg a lab ci géej. boo ko joxoñoon paaka yi. boo ko joxoñoon paaka yi mu jàpp ci. foog ne lu koy muccal foog muy li koy muccal la. gis nañu l'islam ne gis nañu l'islam mu ngi gën a yaatu mu ngi gën yaatu rek mu ngi gën a dugg mu ngi gën dugg Europe seen doom yaa ngi tuub seen doom yaa ngi tuub seen sët yaa ngi seen sët yaa ngi tuub seen borom xam-xam eh, borom xam-xam yaa ngi tuub mënatuñ ko muñ ne kon nañu xas l'islam ne kon nañu xas l'islam xas alquran xas Seydina Mohamed ne jullit di nañu mer di lakk di yuuxu di yuuxu ñu ne wala ñii yeewuñu ñii yeewuñu civilisé wuñu li ngeen di toppee ñii ne wallahi wal aqibatu lil muttaqin dem nañ ba tey dem nañ ba tey Amérique bi ne mooy dooley dooley Amérique bi ne mooy dooley dooley am na ci biir sénateur yi am na ci biir sénateur yi julit julit ba muy falu ba muy falu nanguwul waat ci biibul nangul waat ci évangile ne nañ koy àndal alquran mu teg ci loxoom soog a giñ ne lii tiital na leen ne wallahi lislaam ne abu jaxli neewoon na ne alquran di génn màkka ne saañ bambara fi sax ñu ngi ci wàccee kaamil tey ci kanam ci kaw rek sang bi ne ne yàlla na yàlla dimbale yaarab yi ne suñu mbokk homme de tenue yi ne mu ngi leen di sant ñëpp a ngi toog ñu sol yi diis yu tàng ngir sàmm ummatu Muhammad ne yàlla leen yàlla sàmm jaageen jëf te bu leen wàccagum ne corps médical bi ñi nekkoon ci ndox yi yëngu-yëngu yépp ne gërëm ñañ ñépp ne yal na leen yàlla dimbale yal na leen yàlla baaxee yal na leen yàlla jàmmal ne yàlla bu leen yàqooti yàlla yàlla mosal leen ci weddi yàlla mosal leen ci ñàkk bi jaay Seydina Mohamed ne ñu ngi sant mu ngi sant njabooti xaadim rasul bi fi teewoon ne Mbacke jaajëf yàlla na yàlla fay leen ne njaboote alaaji maam Abdoulaye Niass eh, ba léegi demuñu ñu ngi ni toog jàkkaarloog moom waa Medina Baay yi ni jaboot seexal islaam ah, ne waxin la rek boo ne alaaji Abdullah kenn desatut ñépp tàbbi nañ ci eh, ne Medina Gunaas ne gis na seen délégation eh, ne macha allah ne kenn manquéwul ne yàlla leen yàlla fay yàlla bu yàlla tas seen yaakaar li ngeen xecc yàlla na jegeñ li ngeen dàq yàlla na sori yàlla may leen te bu leen ñàkkati allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ne balaa ñuy tàmbale gàmmu bi sëriñ bi li mu doon def ne bu leen ko soppi mukk na ngeen dajale addiya yi ñu jox ko sérif yi xeeti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne féet yéen a ngi koy def lii na ngi am li sëñ bi bëggoon te di ko def te sëñ bi li mu bëggoon mooy yonent bi yonent bi pale bi yàlla la du folleeku mukk ku ko am ñàkkoo dara ku ko ñàkk amatoo dara ne na nga ànd ak tekk dajale ko dajale bu dajale ko dajale bu oyof ñu tàmbale gàmmu ne fu ñu jël fekk mu tasaaru ba déwénati euh, ne xel jàpp na ko ne di yëgal bokk jullit yi ne lu mu doon tabax di hôpital bi mot nag jàmm dimanche ñaar fukki fan ci weeru avril ci lañ ko da bëgg euh, a ubbi ne benn daayira benn soppe benn am di jàmm benn wëllëre ne bu ci kenn des gannaaw jaayanteeg yàlla la jaayanteeg Seydina Mohamed la ne ci liñ ci nar a jëlee bëgg na ñun ñëpp ñu bokk ko du alalu gouvernement du alalu politicien du réewum arab demul ci kenn ne jox ko dërëm ne xablu wusul rek kurus rek ba yegg nag jàmm ne kaay leen ñu mbokk génneel wi sang bi nee ne yàlla nañ ko yàlla defal bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ñu dajale addiya yi te gaawal ko jébbal ko kuñ ko doon jébbal mu séddale ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim يا محمد يا مبجل يا مهيئ للشفاعة ادعو يا مبجل يا محيأ للشفاعة يا محمد يا مبجل يا مهيأ للشفاعة يا محمد يا مبجل يا مهيأ للشفاعة يا محمد يا معظم يا مكون للسعادة يا محمد يا معظم يا مكون للسعادة يا محمد يا مبجل يا مهيأ للشفاعة يا محمد يا مبجل يا مهيأ كل الشفاعة يا محمد يا مبجل يا محيأ للشفاعة